أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة u'iddat lil kaafiriin wa bashshiril laziina aamanuu wa 'amilus saalihaati anna lahum jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة سحرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabul istisqaa fi xutbatil jumu'ati ghayra mustaqbilil qibla buntu bi nga xamante ne moom mooy wax baaw naan fi fekk ci biir ci biir xutbay ajjuma te duñu jublu qibla naka noonu bi maanaam ci gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn anhu bi nga xamante ne waa ji dafa fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xutba mu ne ko ah ñu Eh, alal jaa ngay yàqu eh, suñu jur gi tamit ña ngay yàqu ña ngay ña ngay alku naka noonu eh, suñu yoon yi tamit ñu ngi dog maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati loxo bi daal di ñaan te jubluwul qibla gisoon nañ ci tamit baabul istisqa alal mimbar maanaam istisqa maanaam buntu bi nga xam ne mooy wax ci baaw naan fekk ñu nekk ci kaw mimbar mu indi ci jëmmi xadis boobu ba noppi mu daal di indi tamit ci baabu manik safa bi salaatul jumaati fil istisqa buntu nga xamante ne moom dafay doyloo ci julli ajjuma ci baaw naan maanaam nga xam ne jarul ñuy beneen événement ngir baaw naan maanaam julli ajjuma gi rek daf ci daal di mu indi ci jëmmi hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu boobu naka noonu indi na ci baabu du'a idha taqatta'at as-subul min kasrati al-matar bi nga xamante ne moom mooy wax ci ñaan gi ñuy ñaan bu fekkente ne yoon yi dañoo dog dogee ngir taw bu bari maanaam nga xamante ne yoon yi léegi kenn mënu cee jaaxal les routes sont devenues impraticables maanaam loolu mooy li nga xamante ne kon ni gisoon nañ ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik bi radiyallahu taala anhu ba tey ba nga xamante ne ca bés booba dafa doon continuer di taw ba ca àjjuma ja ca tegu moo tax mu ñëwee ne ah yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg day ah gis nga tabax suñu tabax yaa ngi màbb suñu yoon yi dog dogee nañu ñi nga xamante ne mooy suñu jur gi tamit ñi ngi ni ñi ngi alku yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah xanaa ah ñaa taw bi tamit daal di bàyyi maanaam daal di mu daal di moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñaan taw bi dem ci yeneen gox ci àll ba daal di génn dëkk bi naka noonu gisoon nañ ci baabu maa qiila inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yuhawwil ridaahu fil istisqaa'i yawm al buntu bi nga xam ne moom mooy lu wax ci mbiru lañ wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom wëlbatiwul yërëm bi ci kaw ci euh, baaw naan bisub ajjuma loolu ba tey mu indi ci xadis sayyidina anas ibn malik boobu radiyallahu anhu te ca jeexital ga mu daadi ci wax ne walam yazkur annahu hawwala ridaahu wala istaqbala al qibla maanaam te tuddul ne maanaam euh, ne wëlbati na yërëm bi ci kaw te tamit jubluwul qibla gisoon nañ tamit baabul iza stashfa'u imaam ila al imaam li yastasqiya lahum lam yaruddahum ne bunt bii mooy wax ne su fekkente ne nit ñi dañoo ñëw ci imaam bi daa di sakkoo ramm ci moom bu ko defee moom mu daa di leen di baaw naanal bu ko defee mu war leen a bañ a delloo ñu gisoon ci ba tey xadiis Seydina Anas ibn Malik boobu radiyallahu taala anhu léegi nag ñu daa di war a dugg ci beneen bunt mu ne baabon iza stashfa'a al-mushrikuuna bil-muslimiina 'inda al-qaxt mu ne baabun bunte gi nii iza mooy buntu bi nga xam ne day wax ne su fekkente ne istashfa'a sakku naa ramm al-mushrikuuna way maanaam way bokkaale ni bil-muslimiina ci yéefi ci julli ci julli ñi 'inda al-qaxt fak baaw naan loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute waaye li nga xamante ne bu ñu xoolee ci wax ji imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indiwul ci wax ji luy maanaam ci euh, fii nii indiwul ci tontu dafa ni su lii amee rek lan mooy tontu li loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koy faral di def su fekkente ne mbir mi dafa nekk loo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute mu bañ a dogu ci atte bi nga xamante ne moom moo am ci boobu masala waaye bu ñu gisee xadis bi nga xamante ne moom la indi day tegtale ne mi ngi ànd ci ne yéefii maanaam rawat maanaam bu fekkente ne euh, may nañ la jàmm maanaam loolu mënef naa laaj maanaam buñ la laajee ah, ñaanal ne ñaanal mu daal di taw mën ngaa daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daal di taw wala boog ay réewu yéefir yoo xamante ne fiq ngeen jàmm jamono ji nga xam ne moom ngeen nekk loolu mën naa ne lu dul ne jamono ji nga xamante ne moom lay am dafa fekk ne yéefiru Makka yi nga xam ne ñoom ñoo doon ñaan ñoo doon baaw naan maanaam ñoo doon ñaan yenente bi sallallahu alayhi wa ngir mu tawal leen ñoom dañoo nekkoon nooni jullit ñi waaye bu boobaa li nga xamante ne mooy nekk tontu bi mooy ne dafa fekk ne ñoom dañoo loolu dañoo yaakaar ne bu loola amee ñoom daañ dellu siwaat comme li nga xamante ne ñoom noonu lañ ko waxe woon euh, ne euh, euh, maanaam bu ñu borom bi subhaanahu wa taala wuññilee li nga xamante ne moom mooy mbugal mi boobaa ñun daan inna mu'minuuna maanaam daanu gëm waaye borom bi subhaanahu wa ta'ala teg ci ne inna kaashiful azaabi qaliilan innakum aa'iduun yawma nabtashirul batshatal kubraa inna minhum muntaqimuun maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen daloon ñoom yéeféru makkay euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom moo tax loolu daañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala maanaam kon bu boobaa dañuy wax ne su fekkente ne am na loo xamante ne war naa mën a tax maanaam mu am xikma bu nekk ci ginnaaw bu boobaa loola dana mën a dagan ñu daal leen di ñaanalal baaw naan waaye su fekkente ne nag ñu féttelu leen ci kaw jullit ñi bu boobaa loolu deefu leen ñaanal ñu daal di baaw naan euh, te loolu moom moo tax ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ne al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu daal di jàpp ne du dagan ci maanaam lii yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam lu jagoo lu mu jagoo la moom maanaam nekkul loo xamante ne lu ñu war a defal ñëpp maanaam lu ñëpp war a def la ngir ne xikma bi nekkoon ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam def ko maanaam nekkul loo xamante ne dafa matale ci xeetam bi waaye li nga xamante ne daal amaan na muy di gën a dëgër ci biir moom yëpp moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wax nii mooy ne mbir mi daf koy dañ koy aj ci xikma yi nga xamante ne moom moo ci aju naka noonu kon ci lu ñuy joyal rek yéefee tamit bu lañ waxee nga ñaanal ma ndax damaa am aajo sàngam bu fekkente ne mbir mi aju na ci wàllu àdduna mëneef na ko koo ñaanal waaye am maa li nga xamante ne moom la mënta ñaanal mooy diw sàngam day ci sunu mbokk yi génn na adduna te mu yéefér ñaanal ko mu dem ajjana wala ñaanal ko maanaam na nga ñaanal bu ko fàtte loolu moom doo ko ñaanal loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy li euh, ràññeeku gisoon léegi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana Muhammad ibn Kathir mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Kathir al-Abdi rahimahullahu euh, ta'ala euh, dégg muy mbokk Souleymane ibn Kathir te moom moo ko mage woon juróom euh, fukki at la ko mage rahimahullahu ta'ala di waa moom mu an Sufyan te moom mooy al imam Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Mansuur wal A'mash Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir wal A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili an Abi Duhaa te moom mooy Muslim ibn Sabiih al-Hamdaani Abu Duhaa al-Kuufi rahimahullahu ta'aala di waa Kuufa moom mu ne an Masruuq te moom tamit mooy imaam bu mag boobu Masruq ibn Abdurrahman al-Hamadani te Abdurrahman boobu la ñuy wax al-Ajda' moom Abu Aisha mooy dàqantalam comme ni ñu ko gisoon nekk qaadi bu màgg boobu rahimahullah annahu qaala moom moo ne ataytu dikke na ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu al-Hudhali de uh, Abu Abdurrahman di waa Makka mu nekk waa Madina ginnaaw ko mu nekk waa Kufa rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu daal di wax ne inna Qurayshan naka Quraysh abta'u yéexi nañu de anil islam yi ci dugg ci l'islam fa daal di ñaan alayhim waral leen maanaam mu ñaan seen kaw annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa akhadha fa akhadhathum mooy comme allahumma euh, alayka euh, euh, allahumma alayka bi Quraysh ñoom finiina misla fini Yusuf maanaam mooy ñaan googu mu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisi woon ci buntu boo xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala noonu la ko euh, wa noonu la ko dippee maanaam mu daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wàcce ci ñëw ak maral ñoom maral goo xamante ne juróom-ñaari at lay doon comme ni nga xamante ne noonu la dale woon yent yàlla maam jamono yent yàlla yuusufa yi alayhi salaatu wassalaam muy sab'un shidaadun juróom-ñaari at yoo xamante ne yu tar la woon ba nga xamante ne moom la leen ñaanal fa axadathum mu daal di leen de dal nag sanatun akuk maral maanaam muy muy muy muy muy muy jamono joo xamante ne bekkoor bu metti moo am ànd ak taw ànd ànd ànd ak tawul maanaam bekkoor bu metti moo am maanaam nit ñi amuñu woon lu ñu dundee maanaam njir ne mbay mi du doxut naka noonu tawut maanaam ndox amuñu ko loolu mu daal leen di dal hatta mbete halaku ñu daal di alku fii ha ca bërëb ba maanaam ca fa ñu dëkk wa ak ci at yooya fa ak wa akalu ñuy lekk al maytata médd yi wal izama ak yax yi maanaam ñu dem ba nga xamante ne dañoo nekk faf di lekk ay médd ak ay jax comme niñ ko gisee woon ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala bu nattoo am réew wala ab am am ay am ay nit maanaam nattu ba ba nga xamante ne dañ ko da leen di mbugal maanaam lam leen di nattoo ñaar yii moom mooy yi nga xam ne moom la leen di nattoo moom mooy da leen di nattoo ak tiit maanaam nga xamante ne situation de d'insécurité mooy régner ci dëkk bi waaye tamit daf leen nattoo ak xiif ak mar maanaam nga xamante ne eh, lekk gi du doy nit ñi duñ lekk ba suur duñu naan ba màndi maanaam lool moom ñaari mbir yooyu moom la leen di nattoo bu ko defee rek lool moom mooy mbugal nga leen maanaam kom ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñ jotaay yi wees walilahi alhamdu wal minna léegi nag bi nga xamante ne moom la amee nee na fa jaahu mu dikk ko Euh, Abu Sufyan te mooy sayyidina Saxr ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu di euh, mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa Banu Umayya mu ne fa qaala mu ne ko yaa Muhammad eh yow yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ji te yow di dikki nga ta'muru di digal bi silati rahimi ci jokk mbokk wa inna qawmaka te kat sa nit ñi gaa yi ñu ngi nii halaku ñu ngay alko fekk lii tamit day tegtale ne mëneef naa ñaan ci kaw yéeféer su fekkente ne maanaam yéeféer yoo xamante ne dañoo solal ay jullit comme ni nga xam ne noonu la waa yi yéeféeru Makka yi solale woon jullit ñi maanaam di leen génne ci seen dëkk yi di leen di nangu seen suuf yi ba pare di nangu seen alal yi ba pare di leen mbugal maanaam di leen xoqatal ak di leen xatal ci dëkk bi loolu noonu képp koo xam maanaam loolu bu boobaa day daal de dagar nga ñaan ci seen kaw musiba dal leen lii daf koy wane maanaam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñaan na ci seen kaw beneen bi ci des tamit moom mooy ne Euh, euh, maanaam Abu Sufyan ñoom mooy gaay yi ñoom xamoon nañ ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nit ku baax la ku sell la loolu moom moo tax ñu ñëw ne ko ah yow kat da dikkee di digle jokk mbokk maanaam te xam nañ ni kon moom li muy dig digle lu baax la maanaam te ci beneen riwaaya dam ni ko da ñëw maanaam di digle ak ñi an na abudallah maanaam ne nañ jaamu yàlla ba pare ba pare wa wa wa silati rahim ak ci jokk mbokk maanaam ñu xam ne kon lu baax rek la dig mu ne ko wa inna te kat ñun li wér mooy ne xaw ma ko sa nit ñi de wu ñu ngi ak maanaam comme liñ ko gisee woon biñ jëkkee gis xadiis bi ñoo fi mu tollu bàyyiwuñu xel ñoom la ñuy tegaate mais ñoom danoo bàyyi xel rek conséquence bi mu yegsee ci ñoom jàpp nañ ne eh, na na dañ daal maanaam loolu mooy jëmmi égoïsme bi nga xamante ne moom mooy dal yéeféer yi daa iman maanaam foo leen fekk noonu la ñuy mel maanaam peuple yéeféer yi foo leen fekk dañuy am boobu égoïsme yeneen peuples yi nañu sonn nañu am xat-xat nañu am coono mën nañoo dem di leen piller di leen rey di leen bombarder ak yeneen ak yeneen ñoom jàpp nañ ne loolu garaawul mais nag ñoom bu affaire bi dalee seen kaw ci la ñuy jàpp ne nag non lii jaaduwul nee na révolution sax mën na faa jaaree am ci loo xamante ne du dara maanaam loo xam ne ñoom li ñuy souffrir maanaam du walaatu li nga xamante ne moom la yeneen peuples yi di souffrir loolu mooy égoïsme bu tar boobu nga xamante ne jàppuñu yeneen nit ñi comme ñuy dara. loolu nag moom mooy li nga xamante ne noonu la yéeféer di dundee daa iman noonu lay xalaate te loolu kenn mënu koo weddi xattaa suñ jamono ji amul benn réew buñ ko mën a saxalal maanaam buñ mën a saxalalal contraire bi mbir mi nii lay demee maanaam seenum réew nag maanaam te loolu tamit dafa am beneen affaire mooy ne yéeféer daf ci am ñoo xamante ne maanaam fii yéen a ngi nekk yéen nii seen biir daañ la daañ jàpp ne war nañoo défendre say droit war nañoo défendre li nga xamante ne moom mooy ay xàq maanaam kenn waru laa xoqatal ak yu mel waaye nag boo nekkee feneen moom garawul la lay dal amul problème maanaam loolu bu boobaa tamit daal may seen bopp ñëw def la lu leen neex maanaam teg la tamit lu leen neex waaw loolu moom maanaam lii moom moo daloon ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféeru Makka moo tax ñu ñëw ne ah yeneen kon ña yeneen bi sallallahu alayhi na euh, mbir mi deñ euh, mu ne moo tax ñoom la rabbana kshif anna ñoom loolu lañu wax maanaam ah, yow buur yow suñu borom ah waaye wuññiwul ñu mbugal mi ñun de way gëm lan maanaam inna mu'minun ñun de way maanaam mooy gëm yoo xam ne c'est circonstanciel maanaam mooy ne li tax ñuy gëm mooy a ah, situation bii de tax na maanaam loolu nag moo tax yenente bi sallallahu alayhi a ñaana lool leen comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala mu ne fad'ullaha mu ne ñaanal yàlla faqara amu daal di jàng fartaqib fuglul yow ma bis bi nga xamante ne taati dana dikkee asama asamaan bi duxaan nen ci ab saxaar mu biinu bu fés maanaam moom mooy ne ndax yéeféeri xiif gu tar gi da leen a ba bu ñu xoolee asamaan si maanaam saxaar la ñuy gis maanaam loolu <laughs> ndax xiif gu tar gi nga xamante ne <laughs> moo leen moo leen dalal comme ni xam ne noonu la ko Alxuraan waxe mu ne yaxsan naasa mu ko defee mu daal di muur nit ñi ne haza azabun alim lii ak mbugal bu metti la ñoom bu ko defee ñoom ñu ne ay rabbana yow suñu borom exif wuñ ñu la an naa wallif ñu al azaba mbugal bi inna naka ñun kat mu'minuna way gëm nañ borom bi subhaanahu wa ta'ala ne leen an naa ana fan lay jóge laxum moo di leen ñeel ak zikra fàttaliku gi waqatte dëgg-dëgg jaa aw dikk na leen ba pare rasulul ab yeneen mu biinul bu sëpp maanaam yeneen baa ngi nii ñëw na sallallahu alayhi wa sallam wax na ay wax yu leer indi na message bu leer def wane na lu leer waaye ñoom déedéet nanguwuñ loolu de maanaam ñii jéem a naxante moom di jéem a euh, di di di jéem a bañ ba pare di jéem a lànk tey lii daal la ñu naan gëm nañ nañ gëm di moom fi mu kay nangam nga xam ne bu ñu soxlaa rek lañuy ñëw maanaam loolu mooy idée wu yéefiri daa iman ñoom feek soxla wunu maanaam doo leen gis mais buñ la soxlaa moom yow yaay partenaire numéro un maanaam euh, dégg nga euh, nga su ma topp nag ba yenent bi ñëwee sallallahu alayhi wasallam wax lu leer tawallaw anhu ñu daal di koy dummóoyu waqaalu ñu ne mu allamun ku nu xamala ngi ni mais majnunun wér maanaam euh, dafa def xel maanaam jinne da koo sadd maanaam loolu tamit maanaam moom mooy stigmatisation bi maanaam dañ lay jéem a tout le temps jéem la wane ne yow xel mi dafa def yow xëy na comprendre loolu ni adduna bi di doxe da nga utopique wala da lii wala maanaam faww ñu jéema dugal ko bopp yow li ngay jaay amul maanaam ak yooyu noonu maanaam yooyu faww daa imal yéeféer tamit faww ñu gëmloo nit ñi ne ne kii di wax tey jëm bëgg jëmee nit ñi ci yàlla moom yi yépp la dajale moom jart déglu parce que euh, xelam ki non non kii jart déglu moo tax nag borom bi subhaanahu wa ta'aala ne leen ah kon gis ngeen li leen daal inna naka ñun kaashifuuna daal ay wuññi lañ al azaaba mbugal bi waaye qaliilan lu néew waaye ndax innakum naka yéen kat aa'iduuna way way dellu si ngeen faaw da ngeen dellu si seen caaxaan ya ngeen nekkoon moom lay wax ni mu ne nag kon ba mu jàngee loola ba nopp maanaam ci la jàngee aaya boobu mu ne summa topp aadu ñu daal di dellu ilaa kufrihim ci seen kéefër comme ni ko alxuraan waxee. fa zalika loolu moo tax qawluhu loolu mooy qawluhu waxam moom bur yàlla taalaa aji kawe ji yawma bis bi nga xam ne nabb tëchu daañu leen daañu leen bàcc albatsatal kubra bàcc bu kawe gi maanaam daañu leen duma duma yu metti yi mooy bu mag ba te moom mooy lan mu ne yawma badrin mooy bisu badar bisu badar loolu lañ leen def qaala moom mu ne euh, wa zaada asbatun maanaam euh, ki nga xamante ne moom moo ko wax Muhammad ibn Kathir Hmm? ah yow am nga inna na waaw ngir ne aaya bi eh, waaw kon ci riwaayaat yi la maanaam mu ne kon inna naka ñun kat muntaqimuna way mbugal lañu maanaam dañuy mbugal li nga xam ne ndax intiqaam mooy mbugal moo xam te ne dafa am ci lu mu jóge hmm. maanaam mooy nit ki dafa def loo xam te ne dafa jar ñu mbugal ko mooy répression loolu mooy intiqaam boobu mooy xeetu mbugal hmm. eh, dégg nga mu ne kon nag Euh, bi nga xamante ne moom la wax loolu ne yawma nabtishitul batshatal kubra bis bi nga xamante ne daañu wuññi euh, yawma bis bi nga xamante ne nabtashu daa daañ leen bàcc al kubra bàcc gu màgg googa inna naka ñun dey muntaqimuuna way mbugal lañ leen euh, loolu kon moom mooy li nga xamante ne moo leen daloon moo tax bisu Badar ñu duma leen duma yu méttee métti ñoom yéeféeru Makka yi ñu am lu leen metti lool am am tamit loo xamante ne lu leen eh, jaaxal la bis booba maanaam léegi nag mu ne waa eh, zaada yokku na ci lii nga xamante ne moom lay wax fii eh, as asbaat te moom mooy ibnu Nasr rahimahullahu taala asbaat ibnu Nasr al-Hamadani dàkantam nekkoon Abu Yusuf muy al-Hamadani di waa Kufa Euh, rahimahullahu ta'ala moom ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wuute ci li nga xamante ne moom mooy atteem maanaam euh, dañoo comme Yahya ibn Ma'in euh, moom dafa ne siqa la maanaam donte solo nañ ci moom ci ne dafa ne laysa bi shay'in waaye li gën a moom mooy ne siqa la imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom dafa ne saduqun voilà maanaam ku euh, ku ku dëggu maanaam koo xamante ne day waxkatu dëgg la waaye nag léeg-léeg dafay nekk koo xamante ne dafay juum imam Ahmad na xambal dafa def tawaqquf ci ay mbiram maanaam dafa taxaw waxut dara loo xamante ne maanaam waxut ne wér na waxut ne euh, wérut imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala daf ne laysa bil qawiyyi nekkut ku dëgër maanaam kon moom ala kulli haal maanaam am na ñeneen ñoo xamante ne dañ ne asbaat boobu asbaat ibn Muhammad la kooku tamit euh, kuufi la moom itam rahmatullah moom imam al-Bayhaqi solo na xadiisam euh, waaye moom it boroom xam-xam rahmatullah jëmmi wuute gi wuute ci kii la ñu wuute ci moom maanaam ñii ne wér na ñii ne euh, déedéet defe naa wér waaye imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala daf ne saduqun kathirul xata'i yahrub maanaam dëggu la bëri na nag lu muy juum te it day wax ay mbir yu tumranke maanaam kon loolu moom mooy àtte bi ñu mën a jàpp ci moom waxoon nañ ne bu wax yi wuutee lu ci bëri maanaam dañuy xool la al imam al-Hafiz rahima ibnu Hajar rahimahullah wax ci taqribu tahdhib maanaam foofu noonu ngir ne dafay xool yi nga xamante ne mooy wax yu bëri moom mu jël wax di gën a diggu doomu maanaam moom mooy saduqul kasirul xapaay yahrub maanaam moom mooy ne dafa day wax kat dëgg la bëri na nag lu muy juum ci li muy wax waaye nag Euh, léeg-léeg it mu wax wax day wax tamit ay wax yu tumuranke maanaam wala boog muy solo ay wax yoo xamante ne moom rek moo ko solo comme fii lool loolu moo ko dal moom mu ne wa qaala asbatul mooy Nafar al-Hamdani al-Kufi rahimahullah an Mansur te mooy ibn mu fa daa dafa ñaan dafa ñaan Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fasqu ñu daal leen di nandal al-ghaytha taw bi maanaam lii riwa maanaam ndollent gi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala indi indi na ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala du ne ci lii la sukkandikoo waaye dafa indi riwaaya bi ngir ba bañ nga gis wax ju nii feneen ba pare nga jàpp ko loolu moom moo tax imam al indi ko daañ ci ñëwaat léegi ci leeral waaye ngir ne ñoom parce que la parce que euh, euh, kii bi buntu bi ni mu tudd mooy istashfa al mushrikuuna bil muslimiina inda al qahd maanaam suñu ñaanee Euh, maanaam su fekkente ne dafa laaj ramm ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeféer yi bokkaalekat yi dañoo ñaan ramm ci jullit yi maanaam ne nañu ko leen ñaanal ñu génn ci ba maam ñu baaw laa maanaam nañ leen baaw naan la maanaam bu ñu nekkee ci xeet ci ci ak maral maanaam li nga xamante ne moom mooy acte bi kon moom mooy mu na leen a ñaanal ci condition yi nga xamante ne ñoom ñooy nga xam ne moom la ñu jotoon a tudd waaye loolu nag euh, maanaam lan moo koy leeral loolu ca kitaabu tafsir indiwaat na xadis bi te ba ko indee mu ne euh, mu ne mu ne fastaqa maanaam nabi fastaqa nabi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu daal di nandalu fasuqu ñu daal leen di nandal maanaam mooy kon li nga xam ne li muy tekki mooy kon daf leen a defal baaw naan mu taw seen kaw maanaam kon ñu gis ne loolu moom moo koy waral maanaam comme riwaaye boobu nag ñëw na fële. maanaam da ci doyloo te xam nañ ni xew-xew bi benn xew-xew la jarul muy maanaam maanaam imam al-Bukhari rahimahullah day def loolu ngir bëgg ngay nga gëstu mbir mi dëgg-dëgg riwaaye bii nag mu indi di leeral fii maanaam am na ndollent gii nii waaye dafa am leneen loo xamante ne moom la indi mu ne fa atbaqat maanaam mu daal di eh, taw wàcc alayhim ci ñoom saba sab'an juróom-ñaari at wa shaka mu daal di jàmbat an naas nit ñi wala boog juróom-ñaari fan wa saka mu daal di jàmbat annaasu nit ñi kasratul matari bëri taw ah fa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci rafet yi melo yu yëkkati koy xawaa lay naa maanaam taw bi yóbbu ko mu nekk mu wër ñu ci dëkk bi wala alay naa te bu mu nekk ci suñu kaw dëkk bi mu ne fan xadarat mu daal di tàqali ko ak saxaabat eh, eh, eh, niir yi an ra'sihi wëlif boppam moom yenente bi sallallahu alayhi fa suqu bu ko defee ñu daan ne mu ñu naan nandal annaasu nit ñi xaw li leen wër maanaam ñu yeneen dëkk yi maanaam yeneen wëri ci àll beeg yooyu foofu la commencé taw maanaam dañuy gis ne ko lii moom dafa am benn mbir bu mu def mooy asbaat am nasr bi rahimahullah dafa am lu mu def mooy dafa jaawale xadis bi ak xadis sayyidina anas bi radiyallahu anhu maanaam imam al-Bukhari daf koo indi ngir leeralal la ne la ñaari xew-xew yii du benn et que asbaat bi comme que dëgërut maanaam nga xam ko nga xam ne dëgërut maanaam ndax saduq la hmm. kasirul xasa yagrub maanaam nga gis ne kon moom dafay indi wax yu tumuraanke ci lay juum moo tax xadiis yi lañ nekk riwaaya yi ziyaadaat yi imaam al-Bukhari rahimahullah indi ko waxoon nañ la ko eh, ci ay exemple ne imaam al-Bukhari léeg-léeg rahimahullah mu indi ko fekk jubluwu ci ne dafa bëgg nga jàpp ni dafa wér loolu moom moo tax indiwu ko mu nekk loo xamante ne musnad la hmm. loolu moom moo tax mu indi rek daf ni wa zaada asbaatu asbaat yokku na comme moom wérut nag te dañuy wute ci wéram mu takallamun fii la ba noppi indiwul wax ji mu ñëw di jokkaloo ni nga xam ne noonu lay waxee an Mansuur an Amash an Abdu Duha an Masruq an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu maanaam ngir lu yee la ne la lii wérut lii wérut maanaam mooy ñaari histoire yi du benn moom moo jaawale imam al-Bukhari nag day def loolu rahimahullah mais signe bi daa iman du nekk xadis boo xam ne musnadan la jamais ci ziyaadaat yi la koy boole mu taaba yi leeral ko maanaam surtout yi nga xam ne dëgërut wala léeg-léeg it comme ni ñu ko waxee mu indi xadis bi indi ba pare daal di ci indi ci benn ci xadis yooyu mu indi ci nag benn boo xamante ne comme fii da ci indi benn partie boo xamante ne amul ci bële ci yeneen yi ci des yépp ba noppi ak njaawal ak njuumte da ciy am maanaam ngir yeela ne la eh, lii moom wérul ci xadis bi bokkul ci xadis bi wér bi maanaam ngir yeela ci loolu loolu moom moo tax daa iman day mata bàyyi xel ci kuy jàng saxaxul Buxaari eh, dégg nga rahimahullahu taala xadis boobu kon gisoon nañ ko xadis numéro mille sept eh, ci bi ci téere bii nii muy kitaabul istisqa fii lañ koy mujjee gis Euh, daañu ko gisaa xadis numéro 4693 4774 4809 4822 4823 4824 imam Muslim indi na ko xadis numéro 2798 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 3254 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 3613 4104 ak 4206 ñu gis waa xam kutubu sitta kon imam Bukhari imam Muslim ak imam At-Tirmidhi ñoo ko indi amma imam Abu Dawud ak Nasa ak Nasa ibn Maaja ñoom ñëpp kenn indiwu ko ci rahimallahu jamii mu ne baabu du'a iza kasura al matar xawa alaynaa wala alaynaa baabu buntu ad du'a ñaan gi nga xam ne moom lay maanaam iza kasura su bëree al mataru taw bi maam nga gis ne jëm baat bi amoon fee hmm. ci xadis bu mu bi moom lay indiwaat lool daal man imam al-Bukhari daf koy faral di def tamit comme niñ ko gise woon hmm. mu ne xawaalay naa nañu taw bi wër wala alay naa te bu dal suñu kaw maanaam muy leeral ne taw bi am na fu mu doon waxee naan su taw bi eh, eh, bëree ñu ñaan su fekkente ne ida taqatta'at subul hmm. yoon maanaam yoon ñu ñaan taw bi wa arrêté su fekkente ne dafa indi fexe ba maanaam dafa def ba nga xam ne yoon yi mëneen futee jaarati waaye fii tamit mu daal di indi di leeral ne tamit bu taw bi bëree rek yenn yu bëri waaye ba nara indi ak xat-xat ci nit ñi ak ay coono ak i problème boobaa nañu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jël taw bi yóbbu ko ci biti dëkk bi maanaam mu yóbbu ko fa mu gënee bëri njariñ te mooy àll bi waaye maanaam bu ko defee mu naatal àll bi maanaam ngir nga gis ne loolu bu amee gis ne àll bi dëkk boobu day naat te dëkk bu bari àll ba pare naat maanaam da ngay gis ne loolu signe la buy wane ne richesse a dëkk ba euh, am na ak koom maam koom daf cee daade yomb dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaabi ilay haddathana Muhammad ibn Abi Bakr mooy Abu Abdullah al-Muqaddami as-Saqafi rahimahullah ta'ala di waa Basra Muhammad ibn Abubakar ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddam al-Muqaddami rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Mu'tamir te moom mooy ibn Sulaymaan ibn Taraxaan at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad at-Taymi al-Basri moom mu ne an Ubaydillah te mooy Abu Usmaan Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Saabit mu al-Bunaani rahimahullahu ta'ala euh, nitu yàlla bu màgg boobu Abu Muhammad Saabit ibn Aslam al-Bunaani an Anas mu ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne kaana nekkoon an-nabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu doon xutba yawmal jumu'ati bisub àjjuma fa qaama mu daal taxaw an-naasu nit ñi fa saahu mu ñu daal di yuuxu maanaam moom mooy. kenn ci ñoom moo taxaw wax loolu wax ca kaw fa qaalu ñu ne ko ya rasulallah yow nit ndawal yàlla ne qaxatal matar maanaam taw dafa arrêté maanaam qaxatal noppi naa wadd mooy maral na almatar taw bi wax marrat te xonk na ashajaru garab yi maanaam garab yi xonk na ngir ngir ne maam jóge nañ xam nga garab normalement day vert mais buñ demee ba nga xamante ne dafa wow ba xonk loolu lay wax ni mooy maral dëgg-dëgg am na wa halakat te alku mu bàyyi ma yi fada o ñaana allah bur yàlla yexkee na mu daa di ñuy nandal fa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mu jëtudi rafet yësqina nandal ñu marratay ni wax ñaari yoon maanaam fii tamit da ngay gis riwaaye subhaanallah yéen a ngi fàttali mooy liñ doon wax léegi maanaam euh, yeneen hadith yëpp yu dëgër lañ yu leer lañ yëpp imam al-Bukhârî rahimahullahu taala yooyu la jëkk indi ba pare ràngale leen yooyu yëpp dañoo wax ne ñetti yoon la ko wax mu indi bi wax ne ñaari yoon la ngir leeralal na lena lii charge la dafa ber maanaam nga xam ne yow romb nga plusieurs fois mu naan la ñetti yoon ñetti yoon ñetti yoon ñetti ñetti yoon fii nag mu daal di ñëw ne la ñaari yoon dégg nga moom mooy kon shuzuz lay daal di dugg ak ci daal di dugg beneen bi tamit moom mooy le fait mu ne la nit ñi ñoo wax bu boobaa nga dégg ci ne waajale moo waxoon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon mu ne kon nag euh, waymullah maa ngi waat ci yàlla ne maanaraa gisuñu fi sama ci asamaan xasaatun xasaatan ay dogit min saxaabin ci ay niir maanaam niir yoo xam ne niir yu dogit la mooy euh, yu sew sewaan yi fa nashaat mu daal di sosu saxaabatun ay niir wa amtarat mu daal di taw wa nazala mu daal di wàcc moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anil bar ci minbar bi fa salla mu daal di julli maanaam julli ajjuma googu fa fal fa fa lamma ba nga xam ne insarafa dem na lam tazal dinut tumtiru muy taw ilal jumaati ba ca àjjuma allati bi nga xam ne taliha moo ca tego fa lamma ba nga xamante ne qaama taxaw na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaxtubu di xutba saaxuuñu daal di yuuxuwaat ilayhi jëm ci moom tahaddamat mabb na al buyutu këri kër yaa ngi mabb de al buyutu këri wanqataa te dogg asubulu yooni maanaam kon fii lii moo tax imam al Bukhari indi hadith bi rahimahullah maanaam mooy su demee ba nga xamante ne taw bi dafa bëri nag nee na fadallah ñu ne ko a ah, ñaanal yàlla yax bis haa mu daal di koy eh, eh, téye an naa wëllif na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanul yàlla téye taw bi de parce que bu ko ñaanoon dootul tawat mais dafa dafa dafa lool tamit bokk na ci mooy ne buñ la laajee dara mooy ne nit maanaam sëriñ bi wala borom xam bi bu nit ñi ñëwee ko dara moom day xool na mu gënee mu waxee ko noonu defe ko noonu parce que xam ñen maanaam mën nañ koo wax loo xam ne xëy na après du du baax moo tax yeneen fa tabassama mu daal di muuñ annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam summa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla bi turi affaire yi nga lay yëkkati koy xawaalay naa wëralal taw bi ci ñun maanaam nanu wër wala alay naa te bu muñu euh, bu bu mu dal suñu kaw mu ne fa kashatat mu daal di teggi almadinatu madina taw bi daal di teggi madina fa ja'alat muy daal di nekk nag taw di taw xawlahaa lu ko wër lu wër Madina yëpp wala tamturu te te tawut bil Madina ci Madina xataratun benn toq kese toq ndox tawul Madina mais lépp mais li ko wër rek fa nazartu nee na ma daal di xool ilal madinati ci Madina wa innahaa giñ naa ni la fii misli la fii mi ngi mi ngi nekk misli kemuk al iklim ndëppal buur ik mooy couronne mooy ni muy nga xamante ne boo tegee boo ko tegee ci bopp bi nga xamante ne fii yëpp dara du ci ne mais moom li ko wër nii maanaam mu mel ni maanaam lépp tooy mais moom rek mu wow loolu lay wax comme iklil la nag wallahi xadis boobu kon gisoon nañ ko euh, euh, waaw gisoon nañu taxrij bi lu dul benn du ñaar walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala baabu du'a fil istisqa qaa'ima baabu buntu ad ñaan fil istisqa itig baaw naan qa'iman di aji taxaw lii nga xamante ne kon euh, moom lay indi fii di ko leeral moom mooy ne bu ñuy ñaan maanaam da bu ñuy baaw naan dañuy ñaan te dañuy taxaw bu ñuy ñaan loolu nag li nga xamante ne euh, euh, maanaam kon gisoon nañ ko ne minbar bi maanaam li gën moom mooy mu bañ a maanaam bu ñuy baaw naan génnee ci biti bu dee parce que wax nañ ne la ñetti xeetu baaw naan yooyu ñu am mooy ñaan gi ak bi nga xamante ne maanaam mooy ñaan boobu mën nañ koo defee fu ne ak bi nga xamante ne dañ koy def ginnaaw julli dañuy ñaan ak bi nga xamante ne dañuy dem ci àll bi wala ci parc gi dem ñaane ji wala boog ñu defee ko ci aju ci julli ci ci jumaa wala yu mel noonu mais daal dañuy woote nit bi sàngam dañuy baaw naan nit bi daal di dem bu boobaa nag ñaan ñaan li bu ñu koy def dañuy taxaw maanaam li nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam-xam daa ñëw ci wuute yi insha allahu taala mooy ne dañuy taxaw bu ñu taxawee imaam bi bu jullee ba pare comme li nga xamante ne moom la xadiis yu gën a wér yi di wax mooy ne moom day jublu xibla ci ci jublu xibla googu ci lay ñaane donte loolu wuute nag li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci fuqaha yi li ñuy wax maanaam Maalik Xanafi euh, ak maali Maliki ak Shafi'i rahmatullah ñoom li ñu gën a wax mooy ne da ngay taxaw jàkkaarloo nit ñi booy xutba euh, ba noppi doog a wëlbatiku ñaan waaye li nga xamante ne maanaam jàkkaarloo ak xibla doog a ñaan. waaye li nga xamante ne moom mooy euh, li xanaa bi lay wax rahmatullahi alayhi mooy ne loolu yëpp da koy def fekk yaa ngi jublu lan xibla comme ni nga xam ne noonu la nekk ci hadith sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu ak hadith sayyidina Abdullah ibn Yazid radiyallahu ta'ala maanaam loolu tamit beneen biir bi nga xamante ne tam moom moo nekk ci euh, ñaan yi euh, moom mooy ne xutba maanaam moo jiitu xutba gi mooy jiitu ñaan gi te bu boobaa nit ki buy xutba day digal nit ñi ne leen na jaamu yàlla na ngeen moytandiku bàkkaar yi na ngeen jéggalu yàlla surtout maanaam te it na ngeen di saraxe na ngeen di jëf ju baax te ngeen sori mboolem xeeti bàkkaar yi nga xamante ne ñoom ñooy waral ak maral di am maanaam yooyu bu boobaa daf koy daal di digal nit ñi loolu xutba bi maanaam lool moom moo war a nekk contenu bi euh, mu daal di ñaan nag waaye fi muy tàmbalee mooy day wax astaghfirullah euh, comme ni nga xam ne loolu la xam nga Euh, julli gi ngir tënk bu ñuy julli euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu après daañu daañu dinañ maam nañu nañu jël globalement mbir mi léegi ni su ko defee yeneen bunt yi su ñëwee ñu daal di mën a continuer directement maanaam li nga xamante ne noonu lay demee mooy ni bu ñu ñëwee euh, borom xam-xam yi rahmatullah dañoo wuute ci ndax xutba bi moo war a jiitu julli gi wala boog julli gi moo war a jiitu xutba gi li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te ñoom ne fuqaha Maliki ak te loolu moom mooy li mooy li waxu euh, al-imam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala naka noonu moom mooy li nga xamante ne moom lañ di ëpp ci euh, Shafi'i rahmatullahi alayhim dëgëral maanaam moom mooy li gën a yey ci mazhab Shafi'i ba pare mooy li noot ci mazhab Hanabila yi rahmatullahi alayhim mooy ne julli gi mooy jiitu xutba gi waxoon nañ ne ne ci xanafiye yi julli gi du ci sunna comme ci imam Abu Hanifa di wax rahimahullah ba mu def ci lenn ci xanafiye Euh, alqaadi Abu Yusuf Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullahi alayhi ak ñi ànd ak ñoom ci wax ji ci biir Hanafi ni léegi su fekkente ne nag julli gi dafa ñëw maanaam li li jiitu kon moom mooy julli gi ndax sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli julli eid kéem ni nga xamante maanaam julli baaw naan kéem ni nga xam ne noonu la jullee julli eid ci kaw loolu kon ñi nga xamante ne ñoom ñoom dañuy jiital xutba bi doog cee teg lan julli gi ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha euh, euh, maanaam mu am ñaareelu wax bi moom mooy ne julli gi euh, ji xutba gi mooy jiitu julli gi te loolu xadiis yi nekk ci bu Bukhari loolu lañ gën a dëgëral waaye nag wax la joo xamante ne mooy li gën a maanaam mooy li ñu noot ci mazhabu Hanabila yi ba pare mooy li ñu li li gën a ñàkk yey tamit ci mazhabu Shafi'i rahmatullahi am na nag beneen gis-gis mooy ne ñaar yëpp baax na ginde ñaar yëpp ay xadiis rot nañ ci moom mooy ne mën ngaa jiital xutba bi dooga jiital julli eid gi jiital julli wala boog nga maanaam julli julli gi mën nga koo jiital dooga def xutba bi wala boog nga def xutba bi bare ba dooga julli loolu moom mooy li nga xam ne boroom xam-xam yi ñoom ñëpp d'accord ne maanaam nii lañ ci wuutewee rahmatullah alayhim xanaa bi lay ak ku mel ne euh, alqaadi abu yusuf rahimahullah ci xanafi ñoom moom bu mujj bi la jàpp léegi mu daal di des kon li nga xamante ne moom ba pare euh, li tax nag jumbuur dëgëral liñ dëgëral moo wax nañ la ko léegi mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma muy benn mais ñaareel bi ci def li tax ñu gën ko dëgër mooy ne sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu daf koo nettali itam beneen bi ci def mooy qiyaas maanaam mooy ne euh, bu ñu xoolee julli ajjuma dañuy xutba dañuy xutba euh, ba noppi doog a julli ngir ne farata la waaye julli ayit maanaam xutba gi du ci condition alors julli ajjuma xutba bi condition la comme que julli it xutba bi du ci condition comme ni nga xamante ne baaw naan tamit xutba bi du ci condition loolu moom moo tax ñu gën koo jegeñale baaw naan te ñu gën koo jegelee julli lan julli àjjuma loolu mooy voilà loolu exemple la ci euh, ci ci euh, naka xiyaasu shaba xiyaasu shaba ne ñaar yi la gën a lënuru mooy day am xutba am julli mm-hmm. léegi ban la ci gën a jege ñu daan koy féetale foofa maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, loolu exemple la ci léegi nag kon loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax ñoom ñu nootal loolu beneen bi ci des mooy xadis sayidna abdullah ibnu zayd bi ak xadis sayidna abdullah ibnu yazid li nga xamante ne moo tax ñoom maanaam ñoom liñ ci tontu moom mooy day wane ne ñaar yëpp man na ne waaye nag bii moo gën loolu maanaam bi nga xamante ne moom mooy euh, comme def ko comme ni ñuy jullee it léegi ci kaw loolu borom xam-xam yi tamit rahmatullah wuute nañu ci nan lañ koy defee ci julli gi maanaam ci julli gi nan lañ koy def maanaam nan lañ koy jullee ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha euh, Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim naka noonu loolu mooy wax al imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani rahimahullah mooy ne buñ koy julli dañuy kàbbar maanaam dañuy kàbbar juróom ñaari yoon ci kàbbar rakka bi ñaareelu rakka bi dañuy kàbbar juróomi yoon. maanaam comme jullit eet fuqaha maliki nag rahmatullah dañ ne déedéet ñaari rakkaa yi ñuy julli moom ñaari rakkaa rek yoo xam te ne yëpp benn bu ci ne benn kàbbar ngay am ñoom ñëpp nag dëppoo nañ ci ne ca kaw la ñuy tare ñoom ñëpp dëppoo nañ ci li nga xamante ne tamit euh, wuute nañ ci mooy xutba gi maanaam moo tax suñu paree li nga xamante ne moom mooy juróom-ñeenti kàbbar yi yi ñu war a def xam nga ne bu ñu xutba maanaam muy juróom-ñeenti yoon ci kàbb ci xutba bu njëkk bi juróom-ñaari kàbbar bu dee Shaaf Maliki ak Shaafi'i rahmatullah dañ koy remplacer dañ koy remplacer par astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa maanaam ngir ne euh, bis bisu tuub la suñu paree nag ci la ñuy doog a ñaan ñaan yi nga xam ne rox dañ ci na maanaam ginnaaw bi ñu digalee nit ñi ñu maanaam li ñu waxoon sànq maanaam ne nañ topp yàlla nañ ko ragal nañu jéggalu te nañu moytandiku bàkkaar yi te nañ nekk ci yoon bu baax te moytu bàkkaar yi nga xam ne mooy tax ba ba ba ba taw du am beneen léegi loolu moom mooy am maa ñi nga xamante ne bu boobaa ñaari xutba la ñuy def te loolu moom mooy waxu xanafi yi mooy waxu saa euh, euh, euh, ñi wax ci seen mooy waxu Shafi'i ak xanaa bi la ak ak ak Maliki bi Maliki ak Shafi'i rahmatullah amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi yi maanaam ak Qaadi Abu Yusuf ci ñoom rahimahullah ak Hanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne benn xutba rek am ndax xadiis yi dañuy wax ne xutba na te leeraluñ ne ñaari xutba am na maanaam kon benn xutba rek. moom mooy li nga xam ne moom mooy la maam lii moom mooy wuute yi borom xoox yi wuute rahmatullahi après nag mais ñaan gi nag moom dañuy ñaan am na ay ñaan yoo xam ne rot nañ ci sunna bu ñu paree tamit bu fekkente ne taw na dañ naan allah mutir mutir na bi fadlillah wa rahmatihi maanaam taw nañu di ci yërmandeeg yàlla maanaam ak ngëneelam euh, dégg nga am na tamit ci maanaam wala ñu ne allahumma sayyiban nafi'a allahumma tayyiban naafi'a mi tur yi rafet yeeg melo yëkkati ngi lay maanaam ñaan nga def taw bi mu nekk taw buy dooteeku bu am njariñ dégg nga mu ne qaala bil isnaad fi awwal kitaab ilay wa qaala lana abu nu'aym te moom al-Fadl ibn Dukayn rahimahullahu ta'ala maanaam euh, fii nii wa qaala lana bi wax ni day wone ni Euh, maam comme al-Kirmani rahimahullah li mu jàpp moom mooy day day day wane ni ci muzaakara la ko jàngi fekk mbir mi du loolu kese maanaam fii li imam al-Bukhari rahimahullah waxoon nañ la ko ne la su waxee qaala lanaa day ne am na ñaari mbir yu tax mu koy wax bu njëkk bi moom mooy xadis bi nekk mawquf comme fii euh, ñaareel bi ci def moom mooy mu nekk voilà non boobu mooy ñetteel bi maanaam boobu day am mais beneen bi ci def moom mooy xadis bi mu am loo xamante ne daf ci am maanaam eh, dafa desee dafa dafa desee dëggal nga mu ne waqaala lana Abu Nu'aym maanaam mu nekkoon ci mutaabaati maanaam bu nekkee ci mutaabaati dana waqaala lana dina koy wax ne noonu am wala boog mu nekk li nga xamante ne moom mooy comme nii mu nekk euh, euh, lan mawquuf mu ne qaala abu waqaala Abu Nu'aym an Zuhair mooy Abu Khaysama Zuhair ibn Mu'awiya al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Ishaq mooy as-Sabi'i rahimahullahu ta'ala mu ne annahu kharaja Abdullahi ibn Yazid al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Abu Musa mooy dàqantalam Abdullah ibn Yazid ibn Zayd ibn Husayn ibn Amr ibn al-Harith ibn Qutmata eh, ibn Jushum ibn Malik ibn al-Aws eh, te moom moom mooy kon waa waa ansaar yi muy e, waa Kufa rahimahullahu taala e, dégg nga moom nag e, dafa mi ngi génn adduna ci jamonoy Seydina jamono Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu taala anhu bi nekkee xalifa maanaam ci fekk moom comme ni xew-xew bii ni Seydina Abdullah ibn Zayd radiyallahu aw Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ah, radiyallahu taala anhu moo ko yabaloon maanaam te moom gis na yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee naka noonu moom ba mi ngi génn àdduna euh, ginnaaw maanaam la juste euh, ay soixante-neuvième ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu jege maanaam luy wër-wërloo ci lool quatre-vingts ans la amoon bi muy génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu moo euh, ci moo tax bi nga xamante ne sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu yor na maanaam ginnaaw bi mu maanaam bi mu bi ko boomee ci la moom nekkoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam euh, jëloon imam Ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala maanaam moo nekkoon ki nga xamante ne moo ko daan jottalil euh, mel noonu dégg nga moom mu ne wax xaraja fekk génn na maahu ànd ak mu al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu wa Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu maam ñoom ñëpp saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk sayyidna Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam moo hmm. yabaloon radiyallahu ta'ala anhu mu Euh, fastasqa mu daal di baaw naan faqaama mu daal di taxaw bi him ci ñoom ci ñoom ala rijlihi ci ñaari tànkami ala xayri minbar ci fudul minbar maanaam mooy ni lii di tegtale ne kon liñ gisoon maanaam ne bañ a taxaw ci minbar mooy li gën mooy li gën maanaam comme nga xam ne ni mu nekkee ci fuqaha maliki yi nekk loo xam ne man duub la maanaam nekk ci kaw su maanaam lu ñu sopp la waaye taxaw ci minbar dafa nekk lu ñu sib alors que ci ñeneen ñi sunna la boo pare dagan na rek ci kaw maanaam minbar bi nee na faskan fara mu daal di sàkkoo njéggal loolu tamit moom mooy li nga xam ne moo war a jiitu maanaam tey bu fekkonte ne dañuy xutba xutba bi wala jiitu julli gi maanaam wala boog ngay julli julli maanaam boo paree xutba maanaam lii day dëgëral li nga xam ne moom la Shaafi ak Maaliki di wax rahmatullah alayhi ne da ngay remplacer allahu akbar allahu akbar imam ci ay astaghfirullah mu ne fasta fara mu daal di sàkk njéggal su ma topp salla mu daal di julli rakkaatay ni ñaari rakka boo xam ne yej xaru dafa biral bi qiraati ci njàng mi lii tamit day dëgëral ne euh, mazhabu ñan xanaa bi lay rahmatullah ñi nga xam ne dañ ne lan mooy jiitu voilà ah bi mooy <laughs> mooy jiitu euh, naka noonu tamit mu euh, te tamit lii day dëgëral ne Euh, rakka yooyu noonu bu koy julli tamit ca kaw la ñuy tari comme ni nga xam ne noonu la nekkee luy borom xam-xam yëpp d'accord mu ne walam yu azzin te nodduñu walam yu xiim te li xaamuñu maanaam julli googu comme julli iid la du am nodd du am li xam qaala abu ishaq mooy as-Sabi'i rahimahullah wa ra'a te gis na Abdullah ibn Yazid radiyallahu ta'ala annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maam ci saxaaba yi la bokk radiyallahu ta'ala anhum xadis bi imam al-Bukhari yi fii la ko indi moom waa ashaabu kutubu sitta moom rek moo ko ci indi maanaam am kon Abdullah ibn Yazid maanaam dafa nettali maanaam ci moom ne moom moo ànd moo tax keroog ki jiite woon euh, euh, mbir mi moom mooy Seydina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu moom moo jiite woon julli ji waaye ndigal gi Abdullah ibn ibnu Yazid non voilà maanaam moom lañ ko joxoon Abdullah ibnu Yazid lañ ko joxoon radiyallahu ta'ala Abdullah ibnu Zubayr moo joxe ndigal li ñu dem baaw naa ne euh, moo tax sopp nañu imam bi joxe ndigal ñu def baaw naan waaye tegtalewul ne faaw imam bi nekk fi lool du ci sart comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna wa qala bil isnad muttasil fi awwal kitab la yahdathana Abul Yaman tamam al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani al-Himsi rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Shu'ayb mooy ibnu Dinar al Himsi moom tamit ba tey rahimahullah an Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ah, qaala haddathani Abbad ibn Tamim waxoon nañu ko al-Mazini an ammi anna ammahu mooy Abdullah ibn Zayd al Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa kaana te nekkoon na min ashaabi nabi ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii dafa bokk ci li ñu xam ne ni foofu sahaaba la mooy. ku wóor si xaati taabi'i daal ne diw ci saxaaba yi la bokkoon Abbaad ibn Tamiim mii moom nee na euh, fekke na bisub Xandaq boobu juróomi am la amoon ci jigéen ñi la nekkoon maanaam euh, moom ci boppam kon saxaaba la maanaam moo tax saxaaba la ci wàllu bu dee gis yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mais ci wàllu riwaaya solo moom taabi'i lañ koy boole maanaam ci niveau boobu la toll mu ne nag axbarahu xabaara nag anna nabiyya naka moom xabaara anna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaraja génn bi naas ci nit ñi yastasqi muy baaw naan lahum ñeel leen fa qaama mu daal di taxaw fa daa mu daal di ñaan allah bur yàlla qaa'iman di aji taxaw maanaam nga gis ne kon ñaan googu ba mu koy def dafa lan dafa taxawoon comme ni nga xam ne nañ ko fekk ci minbar bu daal taxaw allahumma askina allahumma askina allahumma askina moo tax moom Shaafi'i ne sopp nañ ñu daal di jiital ñaan googu noonu bokk ci ñaan yi nga xamante ne. Euh, mooy mooy bi tàmbale allahumma askina ghaysan mughisan hani'an mari'an euh, ba mu jeex ah, muri'an ghadaqan mujillan sahan 'aman tabaqan da'iman allahumma askina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitina ba ba ñaan nga jeex ñaan bu xaw a gudd la loolu kon yooyu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ñaan yi nga xam ne rot nañ ci sunna ko moo nag sunan imam ibnu Maaja rahimahullahu ta'ala ma nga ca mooy ca ginnaaw ci naan allahumma tayyiban nafi'an ak mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wala mutal naa bi rahmatullahi wa fadlihi maanaam euh, mu dégg nga mu daal kon nag euh, mu daal di taxaw ñaan mu ne summa toog te wajjaha mu daal di jublu dëgma xibla xibalal xibla ci wàllu xibla gi wa xawwala mu daal di wëlbati ridaahu li nga xamante ne moom mooy euh, yërim ba ci kaw fa usku ñu daal leen di nandal maanaam loolu tamit dafay daal di leeral ne ñi nga xamante ne moom la nangale maanaam euh, xib maanaam mooy ne dañuy jublu xibla bi ñaan mm-hmm. et que kon xutba bi lii day tegtale li nga xam ne day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jumhur mm-hmm. saa maanaam Maliki euh, Hanafi Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim ñu ne dañuy jàkkaarloo ak nit ñi xutba bu ñuy ñaan nag ñu doog a wan maanaam jublu ci xibla bi mm-hmm. waaye li nga xamante ne tamit euh, dinañ gis ne hadith bii bi maanaam dina am lu koy gën a ci kanam ci riwaaya Seydina Abdullah ibn Zayd bii radiyallahu anhu buy leeral ne mbir mi ni mu demee dëgg dëgg mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàkkaarloo nag maanaam loolu dañ ko dana gën a leer maanaam ndax fii dafa am euh, def def la mais dana gën a leer ci ne dafa jàkkaarloo woon ak xibla bi daal di xutba daal di ñaan comme ni nga xam te noonu la ko ñu euh, maanaam euh, xadiis bi tam gisoon nañu taxrij bi gisaat ko mu ne baabul jahri bil qiraa'ati fil istisqa buntu bi maanaam gis nga xadis bi ñu weesu wax na lu mel nii mooy buntu bi nga xam ne day wax ne al jahri biral bil qiraa'ati ci njàng mi fil istisqa ci baaw naan moo tax li nga xamante ne moom mooy saar yi nga xam ne saar yëpp lañ ci mën a jàng comme salaatul iid waaye yi nga xam ne moom lañ ci gën a sopp mooy sóortu qaaf ah rakka bu njëkk bi ñaareel rakka bi sóortu qamar wala boog sóortu a'la mooy sabbih isma rabbikal a'la rakka bu njëkk bi ñaareel rakka bi sóortu ghaashiya muy hal ataaka hadithul ghashiya wala boog qul ya ayyuhal kaafiruun da ci rakka bu njëkk bi qul a'udhu bi qul wallahu ahad ci ñaareelu rakka bi wala moo tax lenn ci borom xam-xam rahmatullah rafetlu nañ ñu jàng ci au lieu de sóoratul maanaam maanaam ñu jàng euh, sóoratul Nuux ci ñaareelu rakka bi ngir aaya ba ca nekk fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara maanaam ñu jàng aaya ba bu jàngee sóoratu Qaaf daal di jàng sóoratu Nuux dégg nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awal kitaab la haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn qaala qaala haddasanaa ibn Abi Dhi'b te moom Muhammad ibn Abdurrahmaan ibn Mughira ibn al-Haarith ibn Abi Dhi'b di Abul Harith al-Amiri di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mu ne an az-Zuhri gis nañ ko léegi an Abbad ibn Tamim an ammihi ci jëlee ci baay tax ba noo qaala mu ne xaraja génn naan nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yastaqi muy baaw naan maanaam ba mu baaw naanee xoolal li mu def mu ne fatawajjaha mu daal di jublu ilal qiblati maam jëm ca qibla ga fa yad'u mu ñaan wa hawwala mu daal di wëlbati ridaahu mi nga xam ne muy yëri ba ca kaw summa topp salla mu daal di julli rak'atayni ñaari rak'a jahra jahra boo xam ne biral la fii ji maa ci ñoom ñaar bil ci njàng ma dégg nga mun a baabul bunte ngi nii kayfa ana naka xawala la jàllar bi annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahrahu ah eh, digg ginnaawam ila naasi jëmee ci nit ñi hmm? maanaam moom mooy yenente bi sallallahu alayhi naka la def maanaam bi nga xamante ne moom lay wan ginnaaw nit ñi ak naka la du moyoo loolu nag borom xam-xam ni rahmatullah alayhim maam gis nañu imam al-Bukhari rahimahullahu a hadith bi nga xam ne moom la ci indi waxu ci maanaam carrément naka la def waaye nag dañ ciy sukkandikoo ci ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa bokk mu ne comme ni hadith bi wax sayyidat Aisha bi wax radiyallahu anha kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammul fi tana'uli wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli maanaam ci mbirum di féetee di ci la ñuy gisee ni kon de ndeyjoor la la la la ginnaawam maanaam digg ginnaawam wan ko nit ñi euh, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Adam ibn Abi Yaqaan qaala haddathana ibn Abi Zi'b bu gisoon jëlee nga xam ne Zuhri an Abbaad ibn Tamiim an ammihi mooy Abdullah ibn Zayd al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma bis bi nga xam ne xaraja moom la génnoon yastaqsi di baaw naan qaala mu ne fa hawwala ah, mu daal di wëlbati ila an jëm maanaam jëm ci nit ñi na zahrahu digg ginnaawam maanaam kon bi mu génnee li mu def mooy dafa wan nit ñi digg ginnaawam ci la defee baaw naan ci la ci la ci la ci la ci la maanaam ci la defee xutba bala mu daal di jublu alqiblata qibla yad'u muy ñaan maanaam ngir ne ñaan gi muy maanaam ñaan gi muy jiitu xutba bi maanaam ñaan gi muy jiitu xutba bi kon ci la ñuy xamee ne loolu yëpp da def ci digg ginnaaw bi summa topp xaw xawala mu daal di wëlbati ridaahu li nga xam ne moom mooy yéreem sum yére bi ci kaw naam summa topp salla mu daal di julli la naa ñeel mu rakatay ni ñaar raka jahara mu daal di biral fii himaa ci ñoom ñaar ñëpp bil qiraati cim njàng mu ne baabu salaatul istisqa salaatul istisqa rak'atayni buntu ngi nii boo xamante ne day leeral baabu buntu ngi nii salaatul istisqa ne julli baaw daal rak'atayni ñaari rakka la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee ne fuqaha yi rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ñaari rakka la et que Hanafi yi rahmatullahi alayhim jàpp nañ ne ñaari rakka yooyu du sunna waaye li nga xam ne moom la imam Abu Hanifa wax rahimahullahu ta'ala moom mooy ne dafa dagan maanaam mën naa loolu mooy su fekkente ne baaw naan bi dañ ko def ci waxtu yi nga xamante ne moom la daganee julli bu fekkente ne nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur ñoom dañoo wax ne dañ koy def ci waxtu iid ñi nga xam ne ñoom ñooy maaliki rahmatullah nañ ne mën nañ koo def sax ba euh, maanaam jant bi Euh, yëkkati maam nekk ci diggu njolloo waaye mun naa dem sax ba tàkkusaan comme ni nga xamante ne noonu la noonu lañ ko leerale woon waaye tamit ne julli googu ñaari rakkaa la boroom xam-xam Maliki rahmatullah wax nañ la léegi ne la ñaari rakkaa yi ñoom nuróowul ak ñaari rakkaa yi idi donte dañuy wax ca kaw ngir ne julli bépp julli boo xamante ne bëccëg lañ koy def te nit ñi dañuy dajaloo mu am xutba julli boobu ñaari rakkaay maanaam dañuy tari ca kaw maanaam comme ajjuma nit ñi donte waxtu tisbaar lañ koy def dañuy tari kaw julli ayib maanaam donte waxtu bu jant bi jógee la ba pare dañuy tari kaw dafa am xutba naka noonu julli baaw naan dafa am xutba dañuy tari ca kaw maanaam loolu moom mooy nga xam ne ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ba. waaye euh, ci ñoom ñi nga xamante ne ñoom nangu nañu ne loolu sunna la bu ñu war a def ba pare dajaloo di ko def amma imam Abu Hanifa rahimahullahu taala dafa ni kenn ku ci nekk mën ngaa julli sa julli ñaari rakka mu nekk jëmbi naafila kese maanaam naka noonu tamit li nga xamante ne mais euh, euh, comme niñ ko gisee woon moom mooy ne Maliki rahmatullah dañoo jàpp ne ñaari rakka yooyu noonu dañuy tari ci kaw rek comme ni ñuy jullee ajjuma amma ñi nga xamante ne nag ñooy jumhurul ulama Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne dañ koy tari ci kaw waaye dañ koy jullee comme ni ñuy jullee juróom-ñaari kabbar la ñuy def. ci rakka bu njëkk bi ñaareelu rakka bi juróomi kàbbar waaye képp koo xamante ne da ngaa ñëw fekk nga rate benn ci kàbbar yi doo ko baab doo ko doo doo ko doo ko baabu nag maanaam naka noonu tamit bu fekkente ne maanaam wuute bu fekkente ne tamit dañ laa jiitu tamit doo baamuwaat kàbbar yi naka noonu su fekkente ne da ngaa ëppal te da ngaa juum doo ko defal baada salaam naka na doo ko defal xabla salaam maanaam doo ko sujjóotal mm-hmm. dégg nga mu ne qaala ngir ne ñoom qabla salaam la ñu am ci masala yooyu comme ko gise woon mu ne qaala bi isnaad muttasil fi ilay haddathana Qutayba ibn Sa'id mooy na Tariq ibn Jamil al-Baghlani rahimahullah Abu Raja al mu ne qaala haddathana euh, Sufyan mooy al imam Abu Muhammad ibn Uyayna maanaam rahimahullah ngir la hadith ba léegi nga xam ne gisoon nañ Sufyan waa Kufa mooy ibn Sa'id al-Thawri yi an Abdullah ibn Abi Bakr moom it gisoon na ci ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ah, an Abbad gis nañu léegi an ammihi muy sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya naka yonent bi dafa baaw naan fa salla mu daal di julli rak'atayn ñaari rak'a wa qalaba mu daal di wëlbati ridaahu yéeru bi ci kaw mu ne baabul bu ko defee baabul istisqaa'i fil musalla baabu bunte ngi ne wax na istisqa dañuy baaw naan fil musalla ci bërëbu julleekaay bi maanaam julleekaay ba ñu dem ngir jullee fa it mu ne na faa dem ngir baaw naan mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Abdullahi ibn Muhammad te moom mooy al-Musnidi Abu Ja'far al-Musnidi sëriñ Imam Bukhari boobu rahimahullahu ta'ala mu a qaala haddathana Sufyan te moom mooy ibn Uyayna an Abdullah ibn Abi Bakr gis nañ ko léegi annahu sami'a mooy ibn Muhammad ibn Hazm annahu nag moom sami'a dégg na Abbar ibn Tamim maanaam kon fii dañ ciy gisee ni dégg la mm-hmm. la ko jëlee mu ne an ammihi muy ah, sayyidina Abdullah ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu qaala xaraja génn annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ilal musalla te jullikaay ba maanaam yii yëpp dañuy subhaanallah imam al-Bukhari daf leen di solo di leeral maanaam benn bu ci nekk mu wutal ko buntu mm-hmm. maanaam ngir jàngat ay maanaam ngir ni ay jàngat ci xadis bi maanaam nga xam te ne yow tey xadis bi ci bëggee gis njàngat yu dalay doy fekk nga xool fi ko imam al-Bukhari indee yëpp ak nan la leen tuddee rek nga daal di xam ne jàngat yi yëpp mu def naa ko génnee ci hadith bi maanaam euh, te te boo ko xoolee gis ko ci mu ne mu ne yes moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon génn na ci julleekaay yastasqi muy baaw naan wastaqbala mu jublu alqiblata qibla fa salla mu julli rak'atayn ñaar raka wa qalaba mu daal di wëlbati ridaahu li nga xam te moom mooy yére bi ci kaw mu ne qaala Sufyaan mooy ibnu Uyayna mu ne fa axbarani al-Mas'udi te moom mooy Abdurrahman ibn Abdullah ibn Utba ibn Abdullah ibn Mas'ud moo tax al-Mas'udi di waa Kufa rahimahullah taala génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ay hadiis nekk ci kutubu sitta euh, dégg moom mu ne an Abu Bakr te moom mooy ibnu Muhammad mooy baayam waaw kay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 maanaam nii nii ni ma wëlbatee sama yére yàlla nga soppee xaal bi maanaam tawutoon mu taw voilà wallahu ta'ala a'lam